أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw tey ci suñu ñaar fukk ak benneelu bind bi ci firi téere Laxdari ñu ngi toll fi fi borom téere bi di waxee ni wa man shakka fi hadasin wajaba alayhi alwuduu illa an yakuna muwaswisan fala shay'a alayhi wa man shakka fi hadathin wajaba alayhi alwudu'u illa an yakuna muwaswisan fala shay'a alayhi wa man shakka ku sikk saakal fi hadathin ci toj wajaba warna alayhi ci moom alwudu njàpp illa an yakuna lu dul mu nekk muwaswisan di jax-jaxal fala shay'a alayhi dara waru ko mun koo xamante ni moom leer na ko ni moom jàpp na waaye dafay sikk sàkkal est-ce que njàppam toj na wala tojul kooku dafa war ci moom mu daal di jàpp donc moo xam sikk sàkkal bi ba mu koy sikk sàkkal mu ngi julli wala nekk woon di julli wala day sikk sàkkal bi dafa ngelawal wala dafa tuur ndox wala mu doon kooku day dem daal di jàppiwaat Jibril mu nekk koo xamante ni day jax-jaxal ku jax-jaxal ko koo ne dafa dëkkee sikk sàkkal xam ne fu mu toll moom sëg jàpp wala sëg kii day sikk sàkkal chaque jour day sikk sàkkal kooku moom njàpp du ko war dégg nga kooku njàpp du ko war moo tax mu nga man shakka ku sikk sàkkal fii xadasin ci toj wajaba alayhi alwudu illa an yakuna wasmisan fala shay alayhi wajawarna alayhi si moom alwudu njàpp illa an yakuna lu mu nekk mu waswisan di jax-jaxal kooku fala shay alayhi dara waru ko dégg nga war a yëngu la nawaqid wudu yàq-jax fukk juróom fukk ak ah, la ahdaasi waxoon nañ la ko asbaab yi ñëwoon na waxoon nañ am na si xaaj boo xamante ni ko toj nekkul sabab xaaj boo borom téere benn la ci it moom mooy sikk saakal ci toj moom mooy mooy lu mooy sa sàkkal ci toj am na yeneen téere yi indi nañ ci murtat dégg nga ci toj moom la ci indi ba léegi borom téere baa ngi continuer ñaari ay ala almukallaf wax na ci wa yajibu alayhi kullihi min almazyi ولا يغسل الأنثيين والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نذر أو غيره ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل الأنثيين والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نذر أو غيره mun wayajibu dina war alayhi ci mukallaf xasu zakari raxas saakara kullihi yépp minal masi ci génnub masi wala yaxsilu di raxas al unsayayni ñaari way yoola yi daa war ci mukallaf bu bu masi génnee ci moom mu raxas saakaraam lépp lu ko war raxas day ànd ak yéene nag da yéene daa di raxas saakara bi lépp lépp dafa war ci nit ki dañ mu ni waaye nag wala yaxsil min sajayni du raxas ñaari way yoolay mooy ñaari way yoolay moom mooy ñaar yi nekk suuf sakaris ñaari mbir yi nekk suuf sak ñaari yooyu noonu du sakara bi kese moom lay raxas ñuy wax su génnee dañ dañoo war sakara moom lan mu ni madi huwa ul xaariju mooy ndox waam dafay génn añ da shahwati suxra ci bànneex bu ndaw bànneex bu ndaw ci la ndox mu ndox bu sew boo xamante ni ci bànneex bu ndaw ci lay ci lay génnee ndéng moo xam nit ki ñu da shahwati suxra fii dina ko bi tafakkuriñ ci xalaat nit ki xalaat jigéen góor xalaat jigéen ba ba génn wala mu xool jigéen mën na cee génn aw xëyri wala leneen comme tukkalu saakara yu mel noonu ba léegi mesure mën na cee génn kon mesure bi su génnee daa war raxas saakara si waajib dina war alayhi ci mukallaf wala ci ku góor gi xasul zakari raxas saakara kulli gi yëpp minal masi ci génn masi wala yaxsiru di raxas al unsayeeni ñaar way yoole wal masi masi huwa al maa ul xaariju mooy ndox buy génn inda shahwati suxra ci bànneex bu ndaw bi tafakkurin ci xalaat aw nadari wala xool aw xayrihi wala leneen wayajib alayhi wayajib dina war alayhi ci mukallaf xasu zakari raxas sakara kulligi yëpp min al madi ci génnuk madi wala yaxsu du raxas al unsayeen ñaar way yoole wal madi madi huwa al maa al xaariju mooy ndox biy génn inda shahwati suxra ci bànneex bu ndaw bi tafakkurin ci xalaat aw nadarin wala xool aw xayrihi wala leneen ba beneen yoon incha allah rabbi